jullee néew amul benn tari alquran kenn du ko ci tari waaw loolu mooy waxu imaamu mooy mazhabu imaam asha euh, ah, imaamu Maalik tamit loolu mooy seen mooy li nga xam ne mooy seen wax kon waxoon nañ la bu njëkk bi mooy waxu Shaafi'i yeeg ak imaamu Isaaq ñoom ñoo parce que imaam Maalik moom li tax parce que waa ahlul madina moom la gisul ñuy def lool amalu ahlul madina que ñoom doonuñu woon tari alxuraan ci ci bu ñuy ci li nga xamante ne mooy jullee néew doonuñu woon gis ñu ciy jullee ñu ciy tari quoi loolu moo tax ñoom daal affaire bi euh, moom imaamu Maalik rahmatullah alayhi te tamit dañu jële ci Seydina Abdallah ibn Umar que doonu loon tari ci sa jullee néew doonu ci woon tari dara waaw doonu loon tari alquran kon loolu moo tax ñoom ñu ne daal affaire bi daal loolu la ko wax waaw léegi daal waaye léegi ci gàttal te loolu imaam ibn abi shayba soloo na ko ci musannaf jële ko ci seydna mawlana ibn umar ci sanad boo xam ne bu wér la voilà te euh, ñu ne en plus ñun lii gën a dëgëral suñu bos sax mooy seydna abu hurayra comme ni ko imaam al-Bayhaqi solowee sanad boo xam ne bu xasan la dafa laaj Seydina Ubaada ibn Saamit dafa laaj Seydina Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu léegi euh, euh, euh, ñu ne li gën dëgëral suñu mbir moom mooy lenn mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci xadiis boobu ñu la wax léegi bu imaam al-Bayhaqi bi dafa laaj Seydina Ubaada ibn Saamit mooy nit ki nan lay jullee néew Seydina Ubaada ibn Saamit ne ko ana wallahi uxbiru maa ngi wàcc yàlla dinaa la dinaa la wax yow ab yow Abu Hurayra li ñuy jullee néew dëgg-dëgg mu ne ko tabda fa tukabbir thumma tusalli ala nabi la alayhi wa sallam mu ne ko da ngay commencer nga julli ci yonent ma lay saar saam ñu ne waaw kay waaw kay te tuddalu ko fii tuddalu ko fii dara tuddalu ko fii ne ko da ngay tari alquran taril fatiha hein dane ko da ngay julli anta a'lamu bihi in kaana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kaana musii'an fatajawaz anhu la tuhrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu ha ibn saamiti radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne yow abu hurayra ni ngay def jullil ci yonente bi alayhi salaatu salaam booy jullee néew da ngay kàbbaar julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam nga ñaan ñaan gii ne allahumma buur yàlla inna abdaka fu inna abdallah jaabub yàlla bii de fulaan di diw kaana nekkoon na laa bi bika shay'a ci lu ñu xam ci moom masu doon loon kaalee buur yàlla dara waaw doonul woon daag bokk dooyu ci bokkaale ci buur yàlla dara anta a'lamu bihi loolu nag yaa ñu ko gën a xam de yaa ñu gën a xam moom ñun lii ñu xam lañ wax in kaana muhsinan bu nekkoon na aji rafetal la fa zid yàlla na nga yokku fi ihsaanihi ci jëfam ju rafet wa in kaana bu doon nag dafa nekk musiyan koo xam ne koy ñaawe a fa tajaawaz anhu na nga ko jéggal de daal di koy jéllale jéggal ko mbiram allahumma yee buur yàlla laa tuharrimna bu ñu xañ waay ajruhu ak payam wala tudillana ta bu ñu sànk ba'dahu ginnaaw néew bi mu ne ko lool ngay wax ñu ne waayow gis nga fii kon Seydina Ubaadatu ibn Saamit nan lay mën a jàngale Abu Hurayra mbir mi te tuddalu ko fi tari kon kay loolu day wane ne affaire bi kon tari alquran amu ci te na Abu Darda moom it jële nañ ko ci moom ak Ibn Mas'ud naka noonu Seydina Anas Seydina Abu Hurayra jële nañ ko ci moom comme que waa lii lañ ko jàngal que oom dañ doon ñaanal rek ah ah non contrairement ak loolu mooy Seydina Abu Hurayra bokk lii lañ ko jële ci moom voilà mooy wax jële retiré loolu contraire bi la mooy ñoom ñii malgré tout ça jële nañ ci Seydina Abu Hurayra que ne dañuy day jàng alquran day jàng alquran ci mbir léegi kon mbir mi lenn la mooy dañu naan li gën a dëgër insha allah mooy wax bi ne dañ ci tari faatihatul kitaab ndax sinon Seydina Omar Abdallah ibn du ko def te bu hadis mu ngi sax imaamul Buxaari bu doon ne du lu ñuy def doonu ko won def ba pare di ko wax ci kaw wax ko ci kaw ñu laaj ko mu ne damaa bëgg ngeen xam ne lii sunna la voilà kon loolu mooy dañuy jàng première boo kàbbaaree première da ngay jàng euh, li nga xam ne mooy faatiha nga ne ma ah, ah, ah, attends parce que lan ngay tontu lan ngay tontu mazhabu imam Malik ak imam Abu Hanifa ak imam Malik Euh, que xadiisu Seydina Ubaada bi nag dañ naan mais Seydina Ubaada gis nga waxu fi sax mooy ak tegtal amu ci lu tax nga ne mais parce que affaire bi c'est clair Seydina Ubaadatu ibn Saamit est-ce que dégg nga fi sax mu wax fi ay ay ñeenti kàbbaat waxu ko dane ko da kàbbaar moom benn kàbbaar kese la la la tudd te ñépp ñun ñépp d'accord que mbir mu du benn kàbbaar kese dane ko rek fatu kabbir tabda fa tukabbir nga kàbbaar summa tusalli na bii nga julli ci yonent bi alayhi salaam wa taqul nga wax ñaan ñaan gi mu wax ñaan loolu mu jeex kon kay loolu dañuy leer ne moom jubluwu ci woon loolu loolu manoo cee tegtaloo ndax boo ci tegtaloo kon yow dañ ci tegtaloo intégralement kon tegtaloo ci demal ba jeex rek moom benn kàbbaar dana ko da ngay commencer nga kàbbaar waaw julli ci yonent bi kii nu mu tudd euh, euh, nga kabbaat julli ci yonent bi alayhi salaam nga ñaanal waa ji inna abdaka inna abdallahi fulaanan kaana laa yushriku bi moo tax loolu mën nga cee tegtal boobu dafa des loolu la waaw ah, mooy loolu tuddul yeneen takbiiraat yi tuddul sax taslim jéeg yooyu yëpp waxu ko kon nan nga mën a waxee ne kon lii nii <laughs> est-ce que day tax kon ñu ne kon ñaa takbiir yooyu amu loolu kenn waxu ko même ñoom kenn waxul ne takbiir ñeenti te loolu gis nañ léegi ne ñoom ñépp a d'accord ijmaa léegi am na te madaahibul arba loolu lañ masa wax que ne mbir yi ñeenti takbiir la kon nag kii benn takbiir kese la wax te pourtant teewul que ne loolu kenn demewul ba mu jeex topp xadiis bii ne loolu la kon loolu mooy li gën a dëgër mooy ne affaire bi du demee noonu ah incha mooy li nga xam ne moo sax te loolu mooy liñ doon a sànk moom lañ jële ci Seydina Abu Hurayra ah jële ko ci xadi sa saxaaba yiñ la waxoon sànk ñoom Seydina Ibn Mas'ud Seydina Abu Darda radiyallahu anhu ñoom ñépp dañ doon jàng faatixatul kitaab waaw ak Seydina Anas ñoom ñépp comme l'imam Ibn al-Mundhir wax na ñoom ñépp kaanu yaqra'una bi ummil qur'an wa yad'una wa yastaghfiruna bi kulli ba'da kulli takbira waaw kon nag loolu la te seyna abu umaama ibn sahl ibn xunayf moom nettali na jële ci sa'id ibn al-musayyib qaala seyna sa'id ibn al-musayyib mu ne as-sunnatu fi salaati ala al-janaa'iz an tukabbira thumma taqra'u bi ummi al-qur'aan thumma tusalli ala an-nabi thumma taxlusu ad-du'aa tuxallisu euh, euh, euh, ad-du'a lil mayyit wala taqra'u illa fi takbirati al-ula thumma yusallimu fi nafsihi an yamini ah thumma tuxlisu voilà tuxlisu ad-du'a mooy mu ne kon imaam ñun nañ tekkee fee Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu tabi bu mag boobu mu ne sunna li nga xam ne mooy sunna daal ci salaatul janaza mooy nga kàbbaar boo kàbbaaree nga tari fatiha ummul qur'an mooy fatiha ginnaaw gi nga julli ci yonent bi alei satu salaam mooy deuxième kabaar bi troisième bi nga ñaanal ngar nga sellal ak ñaan gooy ñaanal néew wala taqraw bul jàng alxuraan nag illaa fi takbiratul ula lul bu njëkk bi ta faatixa kese la summa ginnaaw bu yu sallimu mooy nga takbir après nga sëlmal ah, ci say ci sa ndejoor après jeex na quoi kon loolu mooy li nga xamante ni mooy li gina a dëgër insha allahu taala dañ ciy jàng lan hein ah, hein ah, li nga xam ne mooy faatixatul kitaab ci bu njëkk bi waaw bi nga xam ne nag mooy bi nga xam ne moo ci tegu boobu mooy comme li mu wax léegi da lan da ñaanal dangay ngay julli ci yonent bi alayhi salaam waaw da ngay ci yonent boo jullee ci comme li imaam Ibnul Musayyib wax nii mooy li imaam Ibnul Musayyib wax nii. ginnaaw gi boo demee ci nga nga julli ci yonent mi aleyhi te loolu it imaamu at-Tahawi soloo ci Sharh Ma'aanil Aasaar an ibn abi Daawud ibn Abi Hamza zuhri bihi mooy mu bi lafzi mu ne anna rajulan min ashaabi nabi dafa am benn waay ci saxaaba yonent mi aleyhi moo ko nettali anna sunnata fi salaati janaaza an yukabbira al imaam thumma yaqra'u bi faatihati kitaabi sirran fi nafsihi thumma yaxtimu salaatu fi takbiraati thalath mu ne moom imaam az-Zuhri kon ci sharh ma'aani al-aasaar la ko imaam at-Tahaawi mu ne dafa am benn góor ci saxaabaa yonent mi alayhi moo ko nettali ne lii sunna ci jullee néew mooy nit ki imaam bi day kàbbaar après mu daal di tari faatiha ci suuf ci boppam après mu tëje ñeneen ñetti euh, euh, ràkka yi ci euh, kàbbaar yi imam az yi nee na fa dhakartu alladhi akhbarani ma fàttali ki ma ko nettal mooy Abu Umaama biñ la wax sànq waaw mooy Abu Umaama sànq ibn Sahl moom moo ma ko wax voilà kon loolu la mooy li nga xam ne noonu lay deme kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ne nit ci ni ngay def dangay bu njëkk bi ra kàbbaar bu njëkk bi ñeent la danga naan allahu akbar imam bi nit ñi topp ci imam bi di tari faatiha yéenit ngeen tari faatiha ku nekk da koy kenn du ko tari ci kaw Seydina ibn Mas Abdullah ibn Abbas ba mu ko defee nee na man dama ko doon def ngir jàngal leen ngir ngeen xam ne lii mooy sunna voilà kon loolu leer na gis nañ xadiisu sayyidina abi umaama ibn sahl bi liñ la wax léegi këne moom dafa ne mbir mi te loolu imaam ash-shafi'i indi na ko ci al umm imaam al bayhaqi na ko te imaam al xaafis ibn xajar nee na sanad bi wér na këne sunna ci salaatul janaaza imaam bi day kabaar jàng faatixatul kitaab kabaar bu njëkk bi wax ko ndànk ginnaaw gi summa deuxième bi yusalli ala nabii wa yuxlisu duaa mu sellal ñaan gi lil janaza summa yusalli li ala nabi mooy deuxième bi day julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi summa ginnaaw wa yuxlisu duaa lil janaza fi takbiraati rafetal sellal ni nga xam ne mooy ñaan gi ci takbira yooyu laa yaqraw fiihinna nag shay'an du fi jàng dara après mu sëlmal kon lool la kon nag affaire bi hein lool la kon loolu la nit kiy ñëw premier ràkka nga jàng faatix non banaan ràkk lu am naan ràkk boobu ba léegi kàbbaar parce que amul sujóot amul rukoo amul dara taxaw kese la waaw te booy sëlmal sa ndejoor ngay sëlmal mooy ne xoolal euh, yow boo ne allahu akbar imaam bi ne allahu akbar ngeen ne imaam bi day tari faatiha yow nga tari faatiha ku nekk tari faatiha après bu taree faatiha pare mu ne awaat allahu akbar fi mu taxaw ñépp taxaw ni ngeen julli ci yonent bi alayhi salaam waaw julli ci yonent bi alayhi salaam léegi euh, salaatul ibrahimiya mën nga koo jël yooyu yépp mën nga koo jël nga julli ci yonent bi alayhi salaam ah ñetteel nga kàbbaar nga ñaanal néew bi léegi nag boo ko ñaanalee boo paree ba pare ñeenteel bi nga ñaan nga nga kàbbar allahu akbar après ngeen ne asalaamaaleykum sa nga nga sëlmal léegi nañ la ñuy sëlmal dinañ ci ñëw léegi eh, mooy est-ce waa ji buy sëlmal benn sëlmal rek lay wax walla ñaar waaw am ñu ne benn rek mooy li wér ci Seydina Abdallah ibn Umar comme ni ko imaam Ibn Abi Shayba soroowe benn rek ngay def waaw benn sëlmal benn sëlmal kese waaw te lool solo nañ ko ci ku mel ni seydna ali ibn abbas seydna jaabir ak na abu hurayra ak ñoom seydna anas ak ibn abi awfa te loolu ku mel ni ñoom imaamu malik ñoom imaamu ahmad ak imaamu isxaaq loolu looy seen wax ah, te loolu yi jële nañ ko ci imaam shafii deuxième mu ne ñaari sëlmal ngay sëlmal te loolu mooy mazhabu nag ah loolu lële buñ nee jële nañ ko ci shafii mooy loolu mooy kon wax la ñu jële ci moom mais wax jeneen wax gi ngay xaar ne boobu nag mooy bi siiw ci moom mooy que ne la ak mooy mooy xanafiya yi ak moom imaam Shafi'i que ne deux la waaw waaw deux ngay def deux sëlma ngay sëlma ndax li alayhi salaatu wassalaam ne woon sallu kamaa ra'aytumuuni usalli waaw en tout cas daal mbir mi daal moom s kii na waaw euh, yaatu na mooy ne ku kiy sëlmal benn baax na ku sëlmal ñaari ku sëlmal ñaari yoon it baax na léegi nag nga ne ma <clears throat> insha allah kon ginnaaw loolu euh, mais ñaan bi moom yan ñaan la ban ñaan la ban ñaan la ñuy ñaan dañ naan la ñaan bi moom yaaxu na ko yonent mi aleyhi salaatu bari na ñaan yu mu ñaan gisoon nañ bi mu defaloon kaw kaw bi keroog Xaybar gisoon nañ keroog bi mu ñaan euh, Tabuk ba ba Seydina Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud naan é aka neexoon ma ne néew bi waay <laughs> waaw ko allahumma fir lahu mooy man ngaa ñaan bi booy ñaan mooy troisième kabbaar bi kabbaar bu njëkk bi nee nañ la Faatiha ngay tari bi ci tegu nga julli ci yonent mi bi ci tegu nga ne allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil-maa'i wath-thalji wal-barad wa naqqihi min al-khataaya kamaa tunaqqi wala kamaa nuqqiya ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan xayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhu aljanna wa a'idhu min adhaabi alqabr wala min adhaabi nnaar ah loolu wala allahumma eh, kii ama eh, abduk ibn abdik ibn amatik loolu yépp mooy yooyu yépp ñaan la wala nga ne allahumma ighfir li hayyina wa mayyitinaa wa shaahidinaa wa gaa'ibinaa wa sagiirinaa wa kabiirinaa wa dhukraanaa wa unsaanaa allahumma man ahyaytahu minnaa fa ahyihi alal islaam wa man tawaffaytahu minnaa fa tawaffahu alal iimaan allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa tudilnaa ba'dahu yooyu yépp ay xadiis la yu wér yu tukkee Yonent bi alayhi salaatu wa salaam loo xam ne lu ñu mën a ñaanal ki nga xamante ne nii dafa génn àddina waaw loolu lépp ah, ay ñaan la yoo xam ne waaye il ñu tekki ci yenn xanaa pour nit ci xam bon li nga xamante ne moom lay ñaan parce que loolu it baax na ci hein ah. loolu it baax na ci ah. <coughs> mooy allahumma ighfir buur yàlla yàlla nanga ko jéggal warhamhu nga yërëm ko wa aafihi nga jéllale ay melo waafu anhu yàlla nanga ko mooy wa aafi yi eh, nga daldi koy muccal waafu anhu nga jéllaleel ko jéggal koy mbiram waakrim nuzulahu yàlla na nga teral fi nga xam ne mooy dugg waayam dalu waayam wa wassi' mudxalahu fañ koy dugal muy bàmmeelam yal na ko ko yaatalal bu mu xat ci moom de waghsilhu bil maa'i was-salji wal barad yal na ko raxase ci ndox ak grêle ak li nga xam ne mooy glace ak ak li nga xam ne mooy grêle wa naqqihi yal na ko sellal minal xataayaa ci ay ñaawteefam ci ay bàkkaaram kama naqayta comme ni nga xamante ne nii noonu nga noonu nga seetale setale kama sew bal abyada min ad-danas comme bubbu nu weex ni nga ko setale bam ci ay taq-taq ki tilim-tilim ba mu weex tàll wa abdilhu yal na nga ko échanger daaran kër defar ko kër soppil ko kër goo xam ne xayran moo gën min daari ci kër gi mu jóge këru kër ga mu jëm yal na nekk moo gën ci moom kër gi mu jóge muy daaru duniya waaye kër gi mu ñi mu xam yàlla na nga ko utal kër gu gën gi mu jóge wa ahlan ay ñoñ yoo xam ne xayran ñoo gën min ahli mooy ko utal ko ñoo xam ne mooy ah dëkkaale al mu ñu ñu kawe ña wa zawjan ak soxna yoo xam ne xayran ñoo gën min zawji ci soxnaam bu dee góor it lool la bu dee jigéen it lool la wa zawjan mooy euh, mooy don loolo lool góor la <laughs> pour góor la jigéen moom <laughs> voilà pour góor la wa zawjan ak euh, boroom kër goo xam ne euh, xayran moo gën min zawjihi bu gën loolu mooy mënaan boroom kër soxna mooy xuurul ayni ak ñooñu wa adxilu après masalaam xuurul ak ñii ñam ñoo gën loolu insha allah moo masala mu gudd la mais en tout cas ku gëm fii liggéey def lu nekk boo demee kooku insha allah mooy ñi nga xam ne ñooy gën mooy jigéen ñi jullit ñi nga xam ne ñoo gi waa waaye mooy ñoo xamante ne nii Euh, soxna yu baax a baax a baax xayran ñu gën ñi nga xam ne fi lañ newoon ay dëkkaalu ndax waa euh, xurul ayn masuñoo def bàkkaar voilà ainsi de suite loolu masala la boo xam ne xilaaf yara waadxilu yal na nga ko dugal aljannata aljanna wa a'idhu yal na nga ko musal min adhabil euh, ak mbugalu li nga xam ne mooy bu bu bu safara beneen bi allahumma ighfir li hayyina buur yàlla yàlla na nga ma xadiis bi mu sax imaam muslim bunul xajjaaj rahmatullah aley allahumma mooy bi ñu wax sànk allahumma mooy ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa asilu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqi min al-khataaya kama naqayta thawbal abyad min ad-dans wa abdilhu daaran khayran min daari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al-janna wa'idhu min 'adhaabil qabri wa min 'adhaabin naar beneen bi allahumma boobu it mu ngi ci sahihu mu ngi musnadu imaamu kii nu mu Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah na ko noonu imaam Ibn Maaja ak seen sëriñ kon allahumma ighfir li hayyina buur yàlla yàlla na nga jéggal yal na nga jéggal ñi nga xam ne ñooy dund jullit ñiy dund yal na nga suñu way dund ñi wa mayyitinaa yal na tamit nga jéggal ñi nga xam ne ñooy way faatu yi wa shahidina wa shahidina yal na nga jéggal ñi nga xamante ne ñooy ñi teew wa ghaibina yal na nga ñu yal na nga jéggal tamit ñi nga xam ne ñoo absenté ci ñun wa saghirina ak ñi nga xam ne ñooy suñu ndaw ñi yal na nga leen jéggal wa kabirina ak suñu mag ñi yal na nga leen jéggal wa zakarina ak suñu góor ñi yal na nga leen jéggal wa umsana mooy suñu jigéen ñi yal na nga leen jéggal allahumma buur yàlla man ahyaytahu minna képp koo xam ne def nga mu dund ci ñun fa ahyi yàlla na nga ko dundal ala lislaam ci lislaam wa man tawaffaytahu képp koo xam ne faat nga ko minna ci ñun ah képp nag koo xam ne faat nga ko ci ñun nooy luy xew fa tawaffi fa tawaffahu ala al iman yal na nga ko faat buy faatu mu faatu ci ngëm yàlla allahumma buur yàlla laa tahrim na ajra yal na bu ñu xañ li nga xam ne mooy payam mooy yal na nga ko fay ba ñun ñu yëg ko yal na nga ko fay ba ñu yëg ko waaw su bu ñu xañ ak payam ne wala tudillana ba'da yal na bu ñu sànk ginnaaw moom waaw waaw am na beneen mais bon yooyu après mooy bi ñu doon wax allahumma inna fulaan inna fulaan fi dimmatika wa habli jiwaarika faqihi min fitnati alqabri wa adaabi nnaar wa anta ahlul wafa walxaqi faghfir lahu warham innaka antal ghafuurur rahiim ak bi ñu waxoon sax allahumma abduka wa ibnu amatik ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyyun waaw wa anta ganiyun an adabihi in kaana muhsinan fa zid fi xasanaati wa in kaana musiyan fa tajaawaz an loolu lépp ay ñaan la yoo xam ne nit ki moo ciy tànn bu ko neex wala mu ne allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wadxil wa wa wasi' mudxalahu wa wa wa waghsilhu bil thalji bil maa'i wath thalji wal barad wa naqqi min al xataaya kama naqayta thawbal abyada min ad-danas loolu lépp boo ci wax baax na waaw wala rek boo mën nga ne allahumma ighfir lahu warhamhu waaw allahumma ighfir li fulaan ibnu fulaan abduka ibnu abdika ibnu amatika yooyu yëpp mën nga koo wax mooy buur yàlla yal na nga gërëm fulaan moo yal na nga yërëm fulaan ah diw di doomu diw di doomu diw paa diw wala góor diw di doomu sa jaam kii diw loolu lépp mën nga koo wax hmm? kon loolu la léegi nag après bon loolu moom léegi nag mooy na sell moo tax mu ne an yuxli sax waaw nga sellal li ñaan gi après boo paree ci ñaan gi ñett ñeenteel bi nga def ko après nga sëlmal voilà après nga daal di sëlmal après nga daal di sëlmal mu jeex après nga daal di sëlmal mu daal di jeex lii mooy jullee néew ci bixti saar ci gàttal lii de mooy jullee néew ci gàttal lii mooy jullee néew ci gàttal nga sëlmal ci liñ la wax sànq ñi ne sëlmal ñaar hein léegi nga sëlmal benn sëlmal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëgëral lool comme ñooy maam nal mundir waaw moo tax mu ne taslimatun ahabbu ilayya benn sëlmal daal moo gën ndax xadiisu abu umaama ibn Sahl biñ la waxoon sànq xam nga ne ne après bu sëlmal ci ndejooram voilà benn seulement moo tax mu ne daal man lool daal moo gën ci man ndax xadiisu abu umaama bi waaw loolu daal ah loolu la doon def ma pare mu ne wali anna alladhi alayhi asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum a'lam bi sunnati min ghayrihim ndax loolu mooy li nga xam ne saxaabaa yonent mi alayhi salaam ci en tout cas loolu lañ soloo ci ñoom te ñoom ñoo gën xam sunna ku dul ñoom waaw te ñoom ñooy ñi fekke woon julli yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy jullee néew ñoom ñoo ko fekke woon di waaw te ñoom li ñu walam yoxtala wa xafidu anhu ñu daal di takk loolu ci moom walam yaxtalif mimman ruwina dhalika anhum minhum anna taslima taslima tan waaxida ne sëlmal gi daal benn la waqad ajmaca ahlul ilmi te boroom xam yi dëppoo nañu ñoom ñépp kani benn ta ci julli day doy benn sëlmal mooy biy ci julli eh, mu ne tax daal man lii waaw lool daal dëgër na waaye tamit ku ne moom it day def moom deux yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee sànq loolu it ah manuñ ne loolu it dëgërul waaye insha allah daal ah amaana waxu imaam ibnul munzir bi dëgër na waaye daal al amru waasi ndax bële it ñoom imaam jële nañ ko ci imaam Shaafi'i ak Hanafiya ak imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi même bu dee ne xadiis yi ñu ñoom seenu tegtal bon sallu kama ra'aytumuni usalli loolu man nañ leen ne yee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam kon mbir mi mooy ba muy ñi ñi ñi toxale ci moom jullit néew benn lañ wax waaw kon nag loolu yéen dañ leen koy delloo rek ne nag kon jëfe leen ko waaw anta seen xadiisu ibn abi awfa abdullah ibn abi awfa bi ngeen di wax nag naan dafa jullee woon benn doomam kàbbaar ñeent après mu sëlmal ci ndejooram ak càmmoñam yëkkati xadiis bi ci yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boobu wérul voilà imaam al-Bayhaqi moo ko soloo ci sunanam te wérul voilà en tout cas bu dee côté wér moom lële moo wér moo tax it jëfe lool insha allah sax amaana lool mooy li gën a lëng quoi waaw li nga xam ne moom la imaam ibnul Munzir nootal te loolu moom lañ jële ci saxaaba yiñ la wax ñoom Abu Umaama ibnu Sahl ak leneen ci ay saxaaba jële nañ ko ci ñoom imaamu tab loolu mooy waxu imaam ibn Abbaas ñoom imaam Jaabir imaam Abu Hurayra ak ñoom Seydina Anas comme niñ la ko waxe te mooy mazhabu moom la imaamu Maalik daal di wax ak ñi nga xamante ne tuddanoon nañ ko imaamu Ahmadu ak imaamu Isxaaqa ibn Rahawayh te wax la buñ jële ci imaam Ash-Shaafi'i kon ci gàttal ci kaw noonu loolu moo jëm ci wàllu jullee néew hein c'est pas trop compliqué de c'est pas trop compliqué ah lii rekk la ah xanaa récapituler récapituler récapituler ah mooy que ne euh, jullee néew imaam bi buñ tegee néew bi moom mën na taxaw ci digg bi waaw waaw istinaadan ci xadiisu baabu imaamul Buxaari boobu mu indi même bu dee ne ak introdu interrogation mooy dafa am wuute day won dafa am wuute mais ci kaw ñu ne loolu daal de toute façon bu dee góor côté boobu bu dee kii côté ci digg bi am ñu ne doon lépp côté dënn bi la rek te dënn bi moo digg bi presque benn la ñuy wax voilà léegi nag boo taxawee nga kàbbaar imaam bi kàbbaar ñi kàbbaar ci ginnaawam te amul rukon jullee néew amul rukon amul sujjóot mooy du amul ràkka amul di sëgg amul di siggi amul dara dangay taxaw con waaw boo taxawee hein nga ne allahu akbar imaam bi ne allahu akbar nit ñi ne allahu akbar ñeenti ràkk ñeenti kàbbaar la hein après mu tari faatiha def duwaawu istiftaax waaw ci kaw ñi nga xam ne dañ ne dañ koy def waaw te tamit ñooñu seen dalil dafa dëgër muy imaam as-Sawri dafa dëgër ci la fait que julli la voilà julli la léegi nag <coughs> moo tax loolu bon ci kaw ku gis ne loolu dañ koy def mooy dara new ci ah ah moo tax imaam as-Sawi wax loolu waxam comme le fait que julli la am na nag ñoo xam ne ci boroom xam ne dañ ne kenn du ko def moom la comme imaam Ibnul Munzir dane ñun lam najid fil axbaar allati jaat an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ba'da an iftataha as-salaata ala al-janaaza kama qaala ba'da an iftataha as-salaata al-maktuuba qawlan wala wajadna dhaalika an ashaabihi wala an at-taabi'iin waqad kaana Thawri wa Ishaaq ibn Raahawayh yastahibbaan an yaquula al-mar'u ba'da at-takbiirati al-uulaa mina as-salaati ala al-janaaza subhaanaka allaahumma wa bihamdika wa tabaaraka ismuka wa ta'aalaa jadduka wa laa ilaaha ghayruka wa dhukira dhaalika li Ahmad fa qaala maa sami'tu waaw wa imaam Ibn Mundhir teg ni lam ajid lam ajid dhakara dhaalika fii kutubi saa'iri ulamaa'i al-amsaar fa in qaalahu qaa'il fala shay'a alayhi wa in tarakahu fala shay'a alayhi de waaw waaw imaam Ibn Munzir ku yéeme woon la ku yéeme ci al-Awsat noo ku yéemee yéeme la mooy day indi waxu borom xam-xam ni te li muy li moo rafet ah waaye déggal li mu wax waaye ah saa yi déggal ma lii lii moo rafet mu ne man de trouvé wu ma ñun trouvé ci xabaar yi mooy ci texte yi luy wane lu lu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu këne def na du'aul istiftah ginnaaw bi muy julli salaatul janaaza kabbaar def du'aul istiftah loolu moom moom masuma ko masuñu koo gis fenn waaw comme ni mu ko defee ci ci salaatul maktuba comme mu doon moom da ko doon def moom mu doon julli tisbaar tàkkusaan timis gée fajar loolu la yonent bi alayhi doon def bu nee allah akbar mooy loolu suñu wax Seydina Abu Hurayra doon ko laaj naan ko mais sa sa noppi gi ngay noppi sak di bi abi anta ummi ma ada taqul ah ngay wax mu wax ko doon du'a istiftah am ñu ci wax sànq léegi mu ne loolu moom soloowuñ ko fenn trouvé wuñ ko fenn ci xadiis yi kën ne yonente mi aleyhi salaatu wa salaam en tout li ñu jële ci moom kën ne def na loolu waaw te tamit jëlewuñ ko wala wajanna zalika an ashaab yi jëlewuñ ko ci saxaabaam yi radiyallahu anhu wala an taabi'in ci taabi'in yi waaye nag wa qad kaana Sawri mooy li ñu waxoon sànq ne imaam Sawri moom daan si pourquoi pas imaam Sawri di Sufyaan Sawri taabi'u taabi'in la moom du taabi'in di rek mooy du ci saxaaba mooy la comme ñoom imaam Maalik waaw imaam Maalik du taalibe saxaaba taabi'i ta atbaa'u taabi'iin la to ñi topp ci taabi'i yi moom imaam as-Sawri ak imaam Isxaaq ibn Raahawayhi nee nañ ñoom ñaar yastahibbaani dañ doon sopp an yaquula al-mar'a ba'da takbiirati al-uulaa nit ki wax bu taab kabbaaree kabbaar bu njëkk bi def du'a istiftaah waaw ci janaaza ne subhaanaka bu jullee néew subhaanaka allahumma gàcc ngaalaamaa buur yàlla wa bihamdika ci sa cant ci sa cant wa tabaraka ismuka barkeel na sawtur wa taala jadduka kawe na sa sa sa sa maggay wala ilaha amul benn buur xayruka ku dul yow waaw mu ne loolu nag tudd nañu zukira zalika li ahmad mooy maana tamrid mooy lii dañ koo tuddal Seydina imam ahmad nee nañ tuddal nañ ko ko mu ne maa sami'tu mu ne ah loolu nag ma suma koo dégg mooy salaatul janaasa mu am istiftah bañ ko ko laajee dane ah loolu mosuma koo dégg man Ahmad de ibn Hanbal loolu moom mosuma ci dégg que ne loolu am na waaw waaw imaam daalika man trouvé wu nag li imaam Ahmad yii wax man loolu laa xam de mooy mosuma trouvé ci liy nettali julli yéen néew ci sax yonent bi saa saam saxaaba yi taamiin lu dul ci imaam as-Sawri daal laa dégg loolu la ci laa bokk jëlee loolu lañ solo moom ci lool ak imaam. Ishaq ne loolu ñoom sopp nañ ko waaw man nag jëlew trouvé wu ma fii kutubi sa'irul ulama al amsal li des ci téere yi boroom xam-xamu réew yi gox yi trouvé fi loolu que ne idoal istiftah ci la ah moom nag fayin xaalahu xaayil léegi nag bu ko di bu ko diw bu ko benn waay waxee nag ah <laughs> waaw fala shay alayhi dara newu ci de mooy dafa dafa dafa qiyaas ak julli bale rek waaw ah dafa qiyaas ca julli bale rek dafa qiyaas rek léegi mu ne kon fa in qaalahu qaa'il ku ko waxit fala shay alayhi ah amul luñ koy dugge wala dara waru ko de du dara naan ko hé yow yàq nga sa julli wala am nga waaye wa in tarakahu fala shay alayhi koo gi dara newu ci mooy kooku sax dañ dañu naan fala bu dee ne da koo teg dal que man gisuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko jëlee ñu ngi ko saxaaba yi kooku moom waxuma la dara mooy kooku non seulement fala shay alayhi wa huwa ala sunna kële it manuñ nenewul ci sunna voilà moo tax li wax noonu la mooy lu rafet la wax imaam Ibnul Munzir waay kon mbir maa ngoog kon nit ki daal kon buñ buñ jëlaatee suñu liñ doon def kon day taxaw imaam bi dañuy kàbbaar allahu akbar bismillahir rahmaan mais loolu nag ci suuf nga koy wax de comme boo julli tisbaar ak tàkkusaan kenn du la dégg wax nañ ne Seydina Abdullah ibn da koo defoon wax ko ci kaw ngir jàngal nit ñi nee na dama koo def li ta'lamu annaha sunna ngir ngeen xam ne jàng faatiha sunna la waaw sunna la ci mbir yi léegi mooy kon noonu ngay def nga tari faatiha ci kàbbaar bu njëkk bi bi nga kàbbaaree danga allahu akbar nga tari faatiha ah bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin après nga arrêté ci yonent mi alayhi salaatu ah mooy bi nekk ci kii bi euh, bi ngay bi ngay jullee man nga ko kii waaw man nga def bu neex nga jël ci salaatu ala nabi ah, nga julli ci yonent mi alayhi salaatu boo paree allahu akbar allahumma ighfir lahu warhamhu waafi mooy boobu nag ñetteel bi nga ñaanal ci néew bi allahumma ighfir li fulaan ibn fulaan ah allahumma wasi' mudxala wa akrim mudxala Ah, wa naqii min aldunubi walxataaya wala min alxataaya kama yunaqqa thawbu labyadu min addanas wala kama naqayta thawbu naqayta thawba labyadu min addanas allahumma ghsilu min alxataaya bi thalji walmaa'i walbarad ñaanal ko après ñeenteel bi nga kàbbaar après nga sëlmal asalaamaaleykum benn mu jeex waaw loolu mooy jullee néew kon lii mooy salaatul janaasa waaw ah, léegi am na lu ma naroon a fàtte moo doon wax ma bi mooy kon foog ñu gaawal ko ah. mooy jullee masala masalaay jullee ku absenté <laughs> danga fàtte woon affaire boobu masalaam jullee koo xam ne new fi xanaa loolu sax ñu fi indi mooy moo ñu fi indi nag naroon ko woon def wallaahi naroon ko woon def sànq bi may xool maa ngi naan ñu récapituler ñu carré ñu jeex ñu dem suñu yoon mais kon mooy il faut mooy masala bii masala bii dañ koy gaawal mooy bon mooy jullee ku fi newul loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci am bon seen wax yi mën nga ko man nga ko man nga ko tënk ci ñetti wax bu njëkk bi dañ ne si si lu yoon yoon la kay si si yoonal nañ ko si yoonal nañ ko kay jullee ku fi absenté wul loolu yoonal nan ko te loolu ku wax lool mooy mazhabu imaamu Shaafi'i ak imaamu Ahmad ci benn riwaaya buñ jële ci moom waaw te ku mel ni imaam Ibn Hazm ah moom it loolu la wax kon loolu benn waxangoo kanta deuxième wax bi que ne non non non ku fi ku mooy néew loolu mooy lan masala bi mooy comme ni dal Najaashi comme nga toog yow nga nekk France wala nga nekk Sénégal nga nekk euh, Dakar ñu ne la ah am na sa benn mbokk bu faatu Bawol est-ce que man ngaa toog ñu ko jullee yow biir Dakar ak nga kii dajale nit ñi julli leen wala ñu ne mu bu nekk fële Australie faatu na. est-ce que kooku mën nga koo jullee loolu mooy masala bi imaam Ash-Shafi'i ak imaam Ahmad rahmatullah seen mazhab mooy mooy ne si ñoom loolu yoonal lañ ko salaat al-ghaib bi mooy jullee ab néew bu fi newul kooku mën nañ ko jullee deuxième wax bi te mooy waxu mooy mazhabu imaam Abu Hanifa ak imaam Malik ñu ne non non non waaw ci lu ñu kenn du fi jullee néew boo xam ne new fi waaw kenn du ko jullee léegi ñetteel bi ah mooy teqale teqantal ñu ne teqantal dafa am ci mbir yi waaw dafa am teqantal dafa am ci mbir yi dañuy xool est-ce est-ce que waa ji fa mu gaañu am na fa ñoo xam ne mën nañ ko jullee walla déet wala est-ce que am na mooy ñu possible ñu ko fa jullee wala déet bu dee ne possibilité am na ñu ko fa jullee loolu kenn du ko jullee ndax farataay jëm du farataay jëm farataay kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi te kon ña nekk foofu la jullee ko tax na mbir mi jeex na wàcc na ci yeneen julli ñi kon ñun duñu fi nekk di ko jullee waaw léegi nag am na tamit beneen wax boo xam ne mën nañ ko njàmbaas ci mbir yi mooy ñi nga xam ne dañu ne si possible na mais ci bés bi nga xam ne ci la waaj a gaañu wala bu wala boog lu ko jege ay ñaari bés jàpp ñett waaye bu dee dafay yàgg kenn du ko jullee kon loolu noonu mooy ñeenti man nga ne ñeenti wax la wax bu njëkk bi muy waxu imaam mazhabu imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ak imaam Ahmad dañ ko jële ci moom tamit bokk na ci riwaay yi jële ci moom que ne sii sii ñoom mooy ne loolu mën naa nekk jullee ku fi newul ci lu ñu doyal waaw parce que lan mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam bi bi tax ni lan moo tax ñuy wax ci lii mooy xadiis Seydina euh, euh, Abu Hurayra bi ak Seydina Jaabir bi na an nabi sallallahu alayhi wasallam nekk ci saxiixayn ila ashaabi najaashi thumma taqaddama fa saffu xalfahu fa kabbara arba'a hein parce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa sàppee julli ki nga xam ne najaashi jiit julli te moom lan nekku fi waaw najaashi dañu seen mbokk minal xabashi am na góor bu baax fi hadith sayna Jaabir Jaabir qad tuwuffiya al-yawma rajulun saalih minal xabash fa halumma fa sallu alayhi waaw am na ku faatu kenn ku baax ci waa Habash muy buur Éthiopie ñëw leen ñu julli ko ñu jullee ko voilà kon nag loolu ñu ne loolu kon benn affaire la boo xamante ne nii dafa leer waaw loolu dafa leer kene kon loolu mën naa nekk ñoom loolu mooy seen tegtal kene yonent ma sa sam def na ko tamu doon ne mbir mi c'est du loolu dina ne kon man rekk ko man rekk la jaggoo waaw ñeneen ñi ne kenn du ko def waaw kenn du ko def te mooy ngi mooy mazhabu xanafiya yi maaliki yi rahmatullah ñoom dañ ne kenn du ko def parce que ñoom dañoo ne mbir mii loolu mbir yonent bi alayhi salaam la waaw loolu loolu mbiru salaatu wassalaam moom la mais dara du keneen du keneen manu keneen du ko def waaw kenn du ko def loolu kenn du ko def am na nag moo yu bari yuñ wax yoo xam ne moo tax kenn du ko fi kenn du ko def euh, mais mooy liñ la masala bi dañ koy gaawal euh, parce que <laughs> dañ ne loolu qadiyatu ayn la voilà <laughs> mooy bokk na ci ñi wax quoi que ne looloo tax kenn du ko def ñu ne qadiyatu ayn la laa yasluhu al ihtijaj bihi waaw ndax lan mooy wane ne qadiyatu ayn mooy ne ci kii rek exclusivement réservé pour moom la woon loolu mënuñ cee qiyaas keneen te loolu li koy wane mënuñu joyal ak àtte bi lu tax parce que yonent ma lay saab saab ñaata ay jullit ñoo faatu te new foo xam ne newu fi te kenn masula toxal fenn que ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam jullee na ñoo xam ne absent na waaw loolu moom dagaas yi kese nga ko gisee te sax boo gisee en plus bokk na ci liñ wax ne boo gisee mu def ko da leen bëgg yëgalaa leen te moom génn na ci bi muy génn àddina ci ngëm yàlla la génn àddina yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ne yu bari yu ñu wax la moo tax moom mu daal di leen jullil noonu waaye kenn gisu ngeen fi kenn yonent bi aleyhi salaatu salaam di jullee koo xamante ne ni ah moom moom moom moom moom dafa génn àddina en dehors de an Najaashi te newu fa moom mu daal di koy jullee kon ñu ne loolu daal day tax ne kon ak yeneen yu ñu waxtu ne loolu lépp day wane ne daal affaire bi kon kenn du ko def qadiyatu ayn la kenn du ci kenn manu koo jël di ci tëgtaloo di ci tegtaloo naan ay wa léegi di jooyal àtte bi loolu manu la ne léegi nag ñetteel bi ñu ne dañuy xool bu dee ne foofa am nañu koy mën a julleem déet parce que ñoom dañu ñoom fi ñu ko teg dañ ne an najaas yi hein hein dañu ne dañu ne an-Najaashi parce que Éthiopie moom moo fa tuuboon xamuñu ñeneen ñu tuub ñooñu nag ñàkk koo mën a jullee looloo tax yonent bi aleyhi salaam daal di koy jullee même loolu ku mel ni imaam al-Hafiz xam nga mel ni ku mel ni ñoom imaam Ibn Taymiyya ñoom lii lañ dëgëral waaw mais wéy affaire bi loolu la mooy le fait que ñooñu non seulement bu amee it ñoo xam ne gëmoon nañu. Ah, xamuñu nan lañuy ñuy jullee néew xamuñu ko yonent ma saa saa am jullee leen kon nag saa boo xamante ne kaa boobu moo am kaa boo xamante ne nii ah dañu naan waa bu génn imaginer koo xam dafa génn àddina foo xam ne leer na ne foofu ñam fa dëkkal ima mooy xoolal sénégalais boo xam ne wala jullit boo xam ne dafa dafa denc soxna boo xam ne eh, eh, eh, Cambodge la dëkk. moom mu dem dëkk foofu mu génn àddina ñu yëg ñu woo téléphone ne ah diw de génn na àddina te foofu mooy fi mu dëkk ñoom du ñu jullit waaw amul jullit mooy moom femme bam takk du jullit loolu ñu ne ku mel noonu par exemple kooku gaa yi mën nañoo nekk Sénégal jullee ko parce que ña fa ne ñooñu duñ mooy amul ñu ko fa mën a jullee wala sax même bu dee doom ja dañ ne doom ja sax moom nag jullit la woon waaye xamul lu mu koy jullee kon kooku mën nañ koo jullee voilà léegi nag ñetteel bi mooy ñu ne moo il faut mu bañ a yàgg waaw il faut mu bañ a yàgg mooy ñeenteel bi bu dee benn jour laa ak loolu ñu ne ñoom parce que yonent bi alei satu salaam lii teew ci lii mooy bés dane fii yow yawmi mooy hadith sayna Abu Hurayra bi euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu ne yonent bi alei satu salaam dafa jullee an-Najashi fii yawmi alladhi mata fii bés bi nga xam ne ci la génn àddina kon ñu ne kon soit ci bés bi bu dee yëngu ko ci bés bi man nga koo jullee mais wala boog ca suba ga wala yu mel noonu mais nag du yàggee kenn du ko fi jullee quoi waaw waaw léegi wax ji mooy ana lan moo gën a dëgër li lan moo gën a dëgër li lan moo gën a dëgër ci wax yi dañ naan wax bu dëkk bi waxu Shafi'i yeeg Hanbali yi dëgër na parce que waxu Maliki yi ak Hanafi yi ak Maliki yi ne mbiri qadiyatu ayn euh, mooy tamit lu ñu mën a dégg la même am na fii laa la wax ne am na ñoo xam ne fii la ñu jëlee nag xadiisu Seydina Muawiya ibn Abi ibn Muawiya bi nga xam ne euh, bii Seydina Anas doon nettali que ne moom dañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam da fekk Tabuk la xadis boobu xam nga Seydina imaam al al al al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi moom dane woon xadis bi mën naa dëgër bu xoolee yoon yu bari yi waaw ba mi mooy ci tarjamaam la ne xabaar bi qawiyun bin nazar ila majmu'i turuqi boo dajalee yoon yu bari yi day dëgër waaye loolu insha allah mooy xadiis boobu te gisoon nañ ne ci fadailul amal yi ah man nañ ko jëf comme li imam an-Nawawi waxoon ci al adkar moo tax mu indi woon ko ci al adkar baabu dikri alal ala tariq waaw baabu zikri di tudd yàlla ala tariq ci yoon bi parce que mooy parce que Muawiya ibn Abi euh, ibn Muawiya dañ ne woon moom li tax mu am loolu yonent ma lay saa saa ba mu laajee Seydina Jibril ne mais lan moo tax ay soixante-dix mille malaaka ñëw première sàppe deuxième sàppe soixante-dix mille malaaka bi yonent ma saa saa doon ko jullee tabu ndax dana ko tey am na ko ku génn àddina Muawiya ibn Abi Muawiya dafa euh, non non Abi Muawiya Muawiya ibn Muawiya al-Muzani génn na àddina. ndax bëggoo ko jullee mu ne ko waaw mu daal di koy defar mu daal di mu mu mu mu mu jullee ko jullit néew jullit ko absenté malaaka am soixante bii malaaka yu ne ci gannaaw ak yeneen ci gannaaw ak yooyu mu ne Seydina Jibril mais hein waa mais kooku moom moom lan la amee loolu lan la def ba am loolu hein nan la def ba am loolu mu ne ko moom da doon da doon jàng qul huwallahu ahad ixlaas la jàng la doon bu dox bu tëddee bu bu too jàng suuratul looloo amee lii xam nga hadith boobu boo gisee càllale li yépp dara wéru ci benn par benn mais imam alxaafis dane woon boo ko boolee yoon yu bari bo amaana mu dëgër looloo tax seydna imam ibn abdul bar boo fàttale ko dane xadis bii moom xadis bii moom mooy kenn du ko sukkandikoo ci wàllu ahkaam yi waaw parce que dara wéru ci quoi sanad yi dara wéru ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne boo boolee ah boo boolee yoon yi de mën naa dëgër waaw ñu ne woon ci fadailul amal yu mel noonu mën nga koo jëlee parce que c'est possible mu nekk comme que mooy ñoom selon ñoom li ñuy wax même waxoon nañ la loolu ñépp d'accord ci que ne hadith bu da'if mën nañ ko jëfe ci fadailul amal voilà mais ba ñuy wax loolu waxoon nañ la ne. dina am ñoo xam ne dañuy tegtaloo ci xadiis boobu ngir dëgëral seen mazhab que ne jullee ku fi newul loolu mën naa ne waaw moo tax am ñu ne nag xadiis bii nii bu mois Muawiya bii nii day dëgëral mais loolu noonu xadiis boobu da insha li gënoon dëgër te ñu waxoon ko mooy ne dafa dëgërul waaw waaw moom wérul mooy ci xadiis naa Anas ak Seyna Abu Umaama loolu yépp mais dara wéru ci waaw yooyu wéruñu yooyu dañoo wérul loolu moo tax voilà léegi euh, moo tax affaire bi mooy Maliki kii manoo leen ak Hanafi yi manoo leen am foofu parce que dañ naan la mais hadith boobu dafa wérul comme li suñu imam bi wax imam Ibn Abdul Bar ne hadith bii moom ci affaire ahkaam yi kenn manu parce que jàllale yi wérul en plus loolu noonu yonent ma lay saabsaab loolu dafa beru parce que yonent ma lay saabsaab benn rek lu wér lenn mooy ku mu jullee ab saa mooy it an-Najaashi te loolu wax nañ leen ne qadiyatu ayn la waaw laa tasluhu bihi bi yasluhu bihi al-ihtijaaj waaw léegi euh, ba pare ñu ne loolu jagle yonent bi alayhi salaam la mais ku mel ni imaam Ibn al-Arabi al-Maliki dane eh, eh, eh, suñu mbokk yi nag sama mbokk yi mooy ñun waa suñu wax jooju war nañ ko seetaat de waaw waaw moo tax moom imaam ibn al arabi mu ne qaala al maalikiyatu al maaliki laysa dhalika illa li muhammad sallallahu alayhi wasallam lii nii mooy jullee néew bu fi newul loolu noonu eh, exclusivement spécial lii la jagleb yonent bi alayhi salaatu la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne qul naa ah ñun nag kon dañuy wax ibn al arabi te moom maaliki la mu ne wa ma amila bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ta'malu bihi ummatu waaw yaani li anna al asla adam al xusuusiya waaw mu ne waaw bu ngeen waxee lool ñun nag dañu naan lépp loo xam ne moom la sayyidina muhammad def sallallahu alayhi wa sallam xeetam da koy def te nag lii cosaan ci mbir yi mooy moom dañ ko royloo ñàkk loo xam ne mooy jagle lool lool lool lool loolu noonu naan lii jagleen la loolu du cosaan waaw loolu du cosaan waaw loolu du cosaan kantaanaan comme li xadiisu Muawiya ba doon wax xam nga li ñoom ñoom comme que ñoom gëmuñu xadiis boobu te tamit wax nañ dëgg mooy xadiis bi wérul jàpp ne lii wér na mais que wax yi naan dañu ko mun a tuwiyat lahul ardu kantaa ci affaire Najaasi bi dañ koo xëccal lemal ko suuf si waaw wa ohdiratil janaza bayna yaday ñu xëccal ko ëndil ko néew ak Najaasi ci kanamam xul naa mu waay loolu nag man Ibn al-Arabi loolu moom man xaw ma nan la ko lenn ci suñu mbokk yi maalikii di waxe rek nan lañ ko mën a wax ñu ne ñun du lool lañ weddi de qul naa inna rabbana alayhi qaadirun la qaadir wa inna nabiyyana la ahlun li daalik ma ne ñun weddi wuñ ne loolu lu possible suñu boroom ku ko man la de subhaanahu wa ta'ala te yonent ma lay saa saamit loolu jombul ci moom yàlla defal ko loolu ñun waxuñu foofu waaye nag walakin la taqulu illa ma rawa ma rawaytum ma rawaytum wala taxtari'u xaditan min indi anfusikum dee wax leen lu dul nag li ngeen riwaaya mooy bu ñu nekk naan xam naa naan buur yàlla c'est boo gisee mu man koo jullee loolu jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam la keneen manu koo def ndax yonent bi alayhi salaatu dañ koo lemal suuf yi indil ko néewub say Najaashi ba mu nekk ci kanamam bu ne loolu fan ngeen ko gis est-ce que loolu lu ñu soloo la loolu soloo wuñ ko de bu leen wax loo xam ne ci yéen rek la jóge de ah dee leen wax wala tuhaddisu illaa bi sabaat bi saabitaati wada'u dhi'af wax leen lu dul li sax te bàyyi yu wéradi yi waaw moom <laughs> moom gis ne imam Ibn Arabi dafa moom dafa jéggi ci waxu Shafi'i yi xanaa bi lay ne lool bon même bu dee kii la loolu it mooy boroom xam-xam doo nekk muqallid ama que ne man sama damay suivisme al l'aveugle googu nga xam ne sama yoon aveuglement sama yoon newu ci ku wuteeg li ñu wax ma wuteeg ku wuteeg sama mazhab li ñu wax ma du ma xool dalil même bu dalil bi kiiwee loolu moo tax ah moo tax daal affaire bi insha allah <clears throat> dañu naan daal Maliki yi rahmatullah alayhi moo tax imaam Shafi'i ci boppam sax na wax loolu waaw <laughs> ne kantaa di woote woo naan affaire bi moom dañ koo jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam la mais mbir yi bu ñu fi newoon lu ñëw ñu ne jagleel la mooy kon lu bari ci sunna dinañ ko neenal waaw lu lu bari ci sunna dañ koy neenal buñ nee nii rek. non imaam an-Nawawi moo wax lool mu ne law futiha baabu hadha xusuus mais la nu sad la nasuddu kathir la nusaddu kathiru min zawahir ash-shar' ma annahu law kaana shay'un mimman dhakaruhu la tawaffarat ad-da'awi ala naqlihi mooy mais kanta wax yi nga xam ne moom la moom la ñii di wax naan naan lool jag la yonent bi alayhi salaam imaam an-Nawawi mu ne mais xam ngeen ne gis nga nag benn affaire am na quoi mooy gis nga buñ ubbi woon buntu bii lu ñëw rek ñu ne lool jagleel yonent bi alayhi salaatu salaam kon lu bari ci ci ci ci ci euh, dinañu tëj bunt yu bari ci li feeñ ci sharia ci sharia ànd ak bu doon ne ñoom li ñuy wax naan loolu la noonu la demee mooy xanafiye yeeg Shafi'i ak Maliki yi konoonte kon loolu dina bari loo koy wane ku waat dinañ ko toxal voilà. waaw loolu moom kon nag naan xaas xusuusiya yonent ma lay saaf la loolu daal moom jar naa seetar quoi loolu moom <laughs> waaw parce que dañ ci wax yu bari naan comme que Najaashi yi tamit bokk na li tax yonent ma lay saaf def ko mooy ñoom li ñuy wax Hanafiya yeek Maliki yi rahmatullah alayhim leen ci ñoom mooy la fait moom mu nangu moom mooy ki ko nanguloon ci buuru jamono yi waaw. ngir tamit mu yëgal faatoom gi jullit ñi waxoon nañ lool sànq ngir buur yi xol buur yi buur yi seen xol dal xam ne ñoom it buñ génnee àddina ñi ñi ñi ci jot tuub que ñooñu tamit bon bu ngeen tuubee it mooy lii la man du ngeen faatu ma leen di bàyyi gannaaw yu mel noonu dalal seen xel waaw <laughs> innama euh, euh, ñu ne. annahu eh, min iraadati ishaati annahu maata musliman aw istilaafi quluubil muluuki alladhiina aslamu fi hayaati waaw wan nit ñi ni dafa waatu fa faatu ju nekk jullit wala dalal xel ak tamit ah xolu ñi nga xam ne mooy buur yi nga xam ne dañ koo jot gëm ñoom saab-saab comme fële ca waa ñoomil Juranda ibnay Juranda kon daal insha allah léegi kon masala bi ma ne yow waxu boobal loo tarjiix de ma ne la insha insha allah li maalikee wax xam nga li tax fo mu dëgër mooy ne buñ ko xasee jullee daal comme que fardu kifaaya bu ko ñenn ñi taxawee jeex mooy bu ñu leeree que ne foofu comme ku faatoo France ñu jullee ko France hein mooy ne loolu baax na mais quant à ndax dañ koy jullee waat mais dañ koy jullee waat loolu mën naa nekk kay moo tax insha allah li gën a dëgër mooy bàyyi xel waxu maalikee mais li bàyyi xel mooy ne jullee mais loolu masala ba bokkul bii non masala bi may wax mooy nit koo xam dafa génn àddina France wala États-Unis wala Italie gars yi jullee ko foofu est-ce que bu demee Sénégal waa Sénégal dañ koy jullee waat dañ naan la ah, ah kay loolu non masala boobu laa doon bëgg a wax <laughs> boobu beneen masala loolu mooy parce mais ñaan la te yërmande même bu dee ñee def nañ koo pare même bu dee ñee def nañ koo pare même bu dee ne ngiiru Maliki yi dañuy bañ loolu mais loolu man naa nekk parce que rent bare saab-saab jullee nañ ay néew mu mu ne mais yéen yëgalu ngeen ma ko la ana diw ñu ne gaañu waxoon naa leen ngeen yëgalu ma ko ñu ne ko mooy c'est que dafa guddi woon moo tax mu ne fan ngeen ko denc wan leen ma ko ñu wan ko mu dem ba foofu comme ni Ibn Abbas moom saxee bi mu euh, Mawlana Ibn Abbas ñëw nee na mu kàbbaar ñu julli ci ginnaawam mu jullee waat nañ koo pare kon loolu mën naa nekk ñaan rek mais fii mooy absent ki absent voilà ki absent nag nañu reprendre ki nga xam ne moom euh, moom nekku fi néewam newu fi jotewuñu ko mooy bu leer nañu ne fam nekk am nañu ko jullee loolu jarul a jullee war waaw loolu jarul ñu koy jullee salaatul ghaib parce que fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñenn ñi ba ko ñoo foofa fa mu génne àddina ñooñu jullee nañ ko denc ko ñun jarul ñu koy jullee voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dañ naan la qissatu Najaashi bii li gën a dëgër mooy Najaashi gis nga dafa bari woon ay noon foofu te lii lay gën a ne loolu it liy gën a appuyer waxu Maalikee Hanafiya yi ra même bu leen tegoo wuñ ci yeneen wax yi ñuy wax ah, ay jagle yonent bi aleyhi salaatu salaam noo waxuñu loolu ñun waxewuñu côté boobu même bu dee nit tamit man ngaa dëgëral foofu waaw mais mooy fi ñuy waxe mooy ne foofu li gënoon a kii mooy ne même bu dee am na ñu fa. newoon nekk jullit ni moom mais ñooñ xam lu ñuy jullee néew parce que loolu yonent bi alei satu salam moo ko jàngale te ñooñ ana kan moo fa newoon te jamono ji ñoom Seydina Jaafar ak ñoom ñibbi nañ bu yàgg jóge nañ Xabasa Seydina Jaafar yubbi na ca septième année bi ñoo fekkee Xaybar bi door a jeex moom ñoom naa Abu Muusa al-Ash'ari kon kay ku fa newati kon mooy ña fa ne mënuñu koo jullee wala xamul nuñ koy jullee yonent bi alei satu salam jullee ko te ñàkk koo xam ne jullee moo ku ko fay jullee nekk fa benn la waaw bu dee ne foo xam ne noonu la mel comme liñ la waxoon sànq waa ju am kii euh, Sri xaw ma fële dem fa ab Sénégalais bu dëkk foofu wala jullit boo xam ne dafa faatu ci biir yéeféra ñuy woo ñu yëgal ñu ne faatu nañu koy waajal ngir denc ko ñun ñu ne ay Sénégal wala ay France wala feneen kooku mën nañ koo jullee parce que foofu gisuñu ku fa mën a jullee loolu mooy bu boobaa mbirum Najaashi bi loolu day mën a ne moo taxit duñu ko dàq tamit complètement li Maliki wax mooy ñi nga xam ne dañu moo tax waxu ñi ne dañuy xool comme mooy waxu ñoon maam ni tey meyo bi loolu noonu day dëgër ci côté boobu que ne dañuy xool est ce que am na ñu ko fa mën a jullee wala déet bu dee am na ñu ko fa mën a jullee non ñoon jullee nañ ko jeex na bu dee jàpp nañ ne kenn mënu ko faa jullee wala xam nañu leer nañ ne amul ko fa jullee ñu jullee ko roy yonent ba lay sarsam li mu def jullee ki nga xam ne mooy an-Najaashi ji lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy kon troisième wax bi <laughs> mooy waxuñu imaam te imaam Ibnul Qayyim ci Zaad boo demee ci Zaadul Ma'aad imaam Ibnul Qayyim foofu la nekk étalé wu moom loolu la dëgëral <laughs> waaw comme ni mu kiiwee amaana sax bon waaye duñ ci ñëwaat parce que gis nañ masala bi nii waaw duñ ci ñëwaat ndax euh, moom imaam Ibnul Qayyim loolu mu wax nag insha allah mook sëriñam bi loolu mooy li gën a dëgër que dañuy xool est waa ji fa mu génn àddina am na ko fa mën a jullee wala déet. bu dee am na ko fa mën a jullee wala ñu ko fa ñun duñu ko jullee parce que fardu kifaaya la am na ñu ko taxawee wàcce nañu ci des bu dee ne nag xam nañ ne wala yaakaar nañ ne foofu amul même bu dee ne am na ñu fa julli mais ñooñu xamuñu mooy seen àll àlluwa soriwul ñoo xam ne daanaka manuñ xamuñ yooyu bu boobaa nag mën nañ koo jullee julli absent wallahu taala alam mooy mooy lu gën a dëgër du ñu ko joyal comme li Shafi'i yi xanaa bi lay wax parce que loolu mooy ah mais bu rey ñooñu julli nañ ko pare après luñ koy jaru ko loolu loolu jaru ko waaye duñ ko dàq tamit complètement comme li xanafiya yi ak maliki yi rahmatullah alayhi wa insha allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in